a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiina sayyidinaa wa nabiyyinaa muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iina ammaa ba'du siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi awnillahi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci ghazwatu Hawazin wala ghazwatu Hunayn muy xare Hunayn ñu ngi woon ba léegi ci début xare bi ak ni nga xam ne noonu la Hawazin remporté haut la main li nga xam ne mooy début njalbeenu xare bi buñ ko booleet riwaaye al ibn Azib radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma boobu gisoon nañ ne imaam dane ñoom ñoo njëkk tàmbali gañe loolu waxoon na niñ koy dajale kene ñoom ñoo njëkk a song ñi njëkkoon a jege ci waa Hawazin waaye naka lañ commencé di jël màng mi ñenn ñi di avancer rek ci la gaa yi daldi leen song waaw <coughs> léegi nit ñu am ñu bari ñu daw aleyhi salaatu wassalaam daldi woon fay des euh, naan ana nabiyu la kadib ana bnu abdil allahumma nazzil nasrak man maa yonent bi nga xam ne du wax lu amul man maa yonent bi nga xam ne loolu wax jii lu dul dëgg new ci ana bnu abdil muttalib doomi abdil ba pare mu ne allahumma ee yow sama boroom nazzil wàcceel nasraka sa ndimbal gisoon nañu xadiisu seydina al abbaas ibn abdil radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna wa wa anna bi ci ñaari riwaayaam muy xadiis bi nga xam ne moom la ci imaam ibn isxaaq ibn yasaar raxmatullah alayhi daal di solo ak kan ki nga xam ne mooy imaamu muslim ibn al xajjaaj al qushayri an naysaabuuri raxmatullaahi alayhi ci gàttal daal gisoon nañu waa xut waa eh, eh, eh, hawazin ni nga xam ne noonu lañ def ak seen waajoo jële newoon seen porte drapeau nga xam ne moom la imaam ibn Isxaaq tamit nettali woon ak ni ko seydna Ali ak ki nga xam ne mooy ansaar yi boo radiyallahu taala anhuma def waaye gisoon nañu tamit ginnaaw bi loolu amee ba ñu bari daw gisoon nañ ne yonent bi aleyhi salaatu salaam da doon ne seydna Abbaas nee na maa ngi téye laxaabu berkelle bi bañ mu gaaw ci ñoom waaw après mu wàcc après lam ci def loolu dinañ ci dikkaat waaye bi loolu xewee gisoon nañu réaction wu kuffaaru lenn ci kuffaaru Quraysh yi nga xam ne dañoo génnoon ñëwaale ci xare bi mais xare xeex indiwu leen li leen indi mooy seetaan si comme Safwan ibn Umayya ak ki nga xam ne mooy frère bi bi nga xam ne ñoo bokk yaay di Jabala ibn Hanbal gisoon nañ ne imaam ibn Hisham nee na Kalada la woon ibn al wallahu ta'ala a'lam mujj ak lam waxoon naan al aana al yawma batala sihru al yawm alaa batala sihru al yawm alaa alaa yëgu ngeen ma yëgal leen batala neen na jeex na te neen na voilà lu dul dëgg du yàgg mu ngoog as sihru li nga xamante ne mooy njabar ji nga xam ne moom lañu sayyiduna muhammad wal iyaadu billah alayhi afdalu salaatu wassalaam def jeex na ñu ngi nii daw nañ jeex na ak la ko eh, kii waxoon frère bi di eh, eh, Suhayl ma Suhayl sayyidina Safwan Safwana ibn Abd Shams Safwan ibn Umayya non ibn Xalaf <laughs> waaw Safwaan ibn Umayya ibn Xalaf baayam moo doon waaju garaaw ja rek waaw muy Umayya ibn Xalaf waaw léegi eh, ak la ko lam ko tontoon lam ko waxoon ci ne moom waaye waay bu doon day tuuka mooy bu doon waxi wolof tuuka waay nga lii ngay wax tuuka waay ci li ngay wax naan naan naan lii lii naan ala man nag gis nga ku bokk Quraysh hein daal di may jiite nekk sama buur moo ma gën moo ma gënal fopp koo xamante ne nii ci ci ci ci ci Hawazin la bokk waaw waaw mu may mu may mu may mu may mu may jiite waaw ci la ko doon wax naan ko <laughs> fadda laa fadda lan la ko doon wax faddallahu faak <laughs> mu naan ko faddallahu faak mooy yal na buur yàlla eh, eh, eh, lan laa waxoon tooyal non mooy mooy fadda mooy mooy mooy mooy na kasara mooy yal na buur yàlla damm sa bëñ yi waaw <laughs> bon loolu expression la mooy tuuka euh, euh, waay voilà bu doon coolof tuuka waay faddallahu faak waay waay lii ngay wax mooy la léegi nag euh, waaye waxoon nañ la <laughs> côté boobu taxawoon nañ ci tuuti que ne Seydina Safwan ndax temps yi tuubagul woon mooy du ne moom jullit ñi gañe moo ko amal importance ah mooy xamiya ah man nag moom je préfère être prisonnier des des des des kii nu mu tudd en tout cas bon pas prisonnier mais ñi may dominer daal nañ nekk ñoo xam ne maa ñoo ma bokk. que ñoo xamal même bu dee bokkul luñ gëm que ñoo xam ne ay doxandéem lañ xam nga loolu moom le comble ci ñun mooy euh, dangay gis gars yi ñoom daanaka ay nasaraan jiite leen moo leen gënal seeni mbokk daal di leen jiite. wal iyaadu billah léegi nag pour mottali côté bi lenn rek lañu yokk après ñëw ci li ñu waxoon léegi ginnaaw bu mbir mu demee noonu muy déroute bi gis nañ ne yonent mi aleyhi salaatu salaam mu nga fa woon moo fa taxaw di di leen jub ci ñoom seydina al Abbaas ak seydina kan alxaa euh, euh, euh, abu sufiyaan ibn alxaaris ibn abdil muttalibi radiallahu taala anhu eh, kii day nettali eh, eh, imaam muslim raxmatullah aleyhi dafa solo buy xadiis buy wax ci côté bii ba léegi mu ne xaddatanaa zuhayr ibn harb qaala xaddatanaa amr ibn yunus alxanafi yunus alxanafi qaala xaddatanaa ikrimatu ibn ammaar qaala xaddatanaa Iyaasu bnu Salama qaala xaddatani abi qaala gazawnaa maa rasulillah eh, eh, mu ne kon xaar wa xaddatanaa mu ne kon te nettal nañu Zuhayr bnu Harb muy taalib sëriñu imam Muslim bu mag boobu muy Zuhayr bnu Harb qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu Amr bnu Yunus al-Hanafi Amr bnu Yunus al-Hanafi qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu Ikrimatu bnu Ammaar seydina ikrima ibn ammar qaala mu ne xaddatani nettali nañu iyaas ibn salama qaala mu iyaas ibn salama ibn akwa voilà saxaaba boobu mooy ki nga xamante ne mooy baayu euh, iyaas bi voilà moom nag moo jële ci baay mu ne xaddatani abi sama baay nettali na abi mooy salama ibn al akwa radiyallahu anhu mu ne qaala gazawna ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam hunayna falamma waajahna al-aduwwa taqaddamtu fa a'luu thaniyatan fastaqbalanii rajulun min al-aduwwi fa armiihi bisahmin fatawaaraa cannii famaa daraytu maa sana'a ilaa aaxiri al-hadiis seydina salama ibn al akwa'i radiyallahu taala anhu mu ne mu ne ghazawna ma'a rasulillah dañu xare ànd ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam fan ban xare mu ne xunaynan ghazwatu xunayn mu ne fa lamma waajahna al aduwa taqaddamtu bi nga xam ne ci lañ jàmmaarloog noon bi muy waa hawazin Euh, man dama gaaw fa a'lu saniyatan ma yéeg benn yoon la ci kaw montagne waaw mooy saniya ma yéeg co mu ne fastaqbalani rajulun min al adu am benn waay ci waa Hawazin ci noon yi daal di may dëgmal ut si ma mu ne fa armihi bi sahmin ma daal di koy bi may dëgmal di ñëw rek ma sànni ko benn xeej waaye bi ma ko sànnee xëy bi fatawaara anni mu jekki gisatuma ko moom daal naka la may ut si di jëw si man ma sànni xeej bi waa ji dama jekki daal bi ma sànnee laa jekki gisatuma waa fu mu ne mu ne fama xaw ma daal waa ji xaw ma mbir mi da ko dal mu wadd gisatuma ko wala boog daal laqatu man daal xaw ma fan la nan lan lan la mujjee daal mu ne wa nadartu ila xaw mi comme que damaa yéeg ci kaw ma xool tiim mooy euh, saxaaba yi ma àndal mooy ñun ni ñëw xare si fa idahum euh, mooy ñoo ñoom mooy waa Hawazin nee na bi ma yéegee noonu ma xool leen bi ma xoolee fa idahum qad tala'u min thaniyatin ukhra maa ngi leen gis ñu ngi fenk mooy ñu ngi génne ci beneen yoonu montagne boo xam ne bu wuteeg man bi ma nekk man Salama ibn al-Akwa mu ne faltaqaw hum wa saxaabatu nabi sallallahu alayhi wa sallam fa wallaa saxaabatu nabi sallallahu alayhi wa sallam wa arji'u munhaziman wa alayhi burdataani muttaziran bi ihdaahumaa murtadiyan bil uxraa mu ne eh, bi ma leen gisee noonu rekk ñu génn beneen côté bi rek daal di daje saxaabaa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaye naka la daje mooy ñoom ñu wane gannaaw mooy saxaaba yi daal di wane gannaaw loolu mooy lan mooy armée suñu arme bi te lool gisoon nañ ko ci riwaay yi gisoon ci jataay yi weesu këni gaa yi dañoo laqatu woon ci yenn ruq yi bàyyi bañ agsi rek ñu dal seen kaw waaw nee nag ñu wane gannaaw nee fekk man abu man euh, salama ibn al akwa'i radiyallahu ta'ala anhu maa ngi yoroon ah wa arji'u munhaziman ma dellu nag mooy fa ma jóge woon nekk koo xamante ne ku ñu defe la ku ñu gañe la waaw mooy ah xare bi man damaa xool naka lañ tàmbali ndeke gis naa ne gañe nañ ñu man it kon man ci laa fa arju ma dellu munhaziman waaw léegi nag mu ne maa ngi yoroon ñaari burda ay yére la mooy burda benn bi mooy yérey kaw la nag ak yérey suuf muttaziran ak mutaraddiyan muttaziran al ittizaar mooy li ngay def sa euh, euh, digg li mu jëm ci óom yi waaw dépassé ko noonu dem ci tànk yi li nga xam ne eh, eh, mu ne beneen bi maa ngi ko def mooy murtadi mooy li ma def rida li ngay teg ci kaw mais ñaari façon ñaari eh, bu doon dañ naan ñaari façon làmbaay la ñaari làmbaay la boo xam ne benn bi ci suuf benn bi ci kaw nee na nag bi ma xamante ne ci lay ci lay ci lay dellu noonu sama isaar bi mooy bi féete suuf commencé di feeñ di di di wuññeeku fa jamaatuhuma jami'an wa marartu ma boole leen wa marartu fekk boobu mooy mu ngi doon daw nee na wa marartu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam munhaziman wa huwa ala baghlatihi shahba fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laqad ra'a ibnul akwa'i fazan nee na maa ngi romb bi may daw noonu maa ngi romb yonent bi alayhi salaatu salaam fekk man maa ngi daw nekk koo xam ne mun munhasiman koo xam ne oo oh, defe naa waaw waaw maa ngi daw ba romb yonent bi alayhi salaatu salaam loolu nekkul ne yonent bi alayhi salaatu salaam moom mooy munhasim mooy man comme ni mu ko waxoon ci kaw ni mu ko waxee woon sànq ne moom. ah bi mu gisee ñu daje saxaabaay yonent mi alayhi salaatu salaam ak dajeeg waa Hawazin après ñu gañe leen nee na nag ah fa arji wa arji'u munhasiman ma dellu nekk koo xam dañ koo defee nee na maa ngi daw bi may daw noonu nag romb yonent mi alayhi salaatu salaam nekk ci sama xaal boobu nga xam ne mooy defee nañ nee na naka laa romb fekk mu ngi ci kaw baxlaam bi nga xam ne mooy ashahba mooy bu weex am quelque kii ñuul comme li imaam an-Nawawi doon wax naan moom ak bële benn la rahmatullah alayhi ak albayda fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa nee na ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa na bi mu ma gisee may dawe noonu boole sama làmbaay yi di daw mu ne laqad ra'a ibnul Akwa' fazan mu ne ah ibnul Akwa' gis na lu ko tiitloo de <laughs> gis na lu ko tiitloo waaw gis na lu ko tiitloo mooy kon gis nga yonent mi alei saatu salaam même ya nga xam ne ba ñee di daw jegewuñ foon après dañu ko romb di daw mais bàyyi ko foofu mu ne fa moom ak ñan nag léegi côté bii dinañ ko àggale insha allah ci côté euh, euh, euh, li tegu après buñ gisee ñan ñoo fa desoon léegi nag kon wax ji mooy ana ñan ñoo fa desoon bi nga xam ne ñu bari daw nañ loolu riwaaye yi ñëw dañu wute ci ban nombre la waaw ku mel nii euh, comme ni ko imaam alxaafis tuddee ci Fathul Baari mu ne imaam Ibn Abi Shayba boo demee ci Musannaf Ibn Abi Shayba mu ne min mursalil Hakam ibn Utayba ci mursal alxakam ibnu utayba mursal wa mursalun mooy loo xamante ne alsaxaabiyu saqat mooy loo xam ne càllale boo xam ne saxaaba bi radiyallahu anhu la ñu tuddul mooy koo xam ne saxaaba bi ci boppam la ñu tuddul comme taabi'i bu taxaw daal di nettali loo xam ne jamono yonent bi alayhi salaatu wa salaam la wala ab xadiis bu mel noonu nee nañ wala yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na mu ne kon wa inda ibn abi shayba min mursal al-hakam ibn utayba qaala lamma farra an-naasu yawma hunaynin ha ah, ja'ala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yaqulu ana an-nabiyyu la kadhib ana ibn abd al-muttalib falam yabqa ma'ahu illa arba'atu nafar thalathatun min bani haashim wa rajulun min ghayrihim kon premier waxam mu nekk kon ci musannafu imaam ibn abi shayba abu bakr ibn abi shayba taalibe imaamu sëriñu imaamu muslim bu mag boobale mais ci alxakamu ibn utayba xadiis bi mursal mu ne keroog bi nit ñi dawee ba sub xunayna yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa nekk di di wax naan ana nabiyyu la kadib ana ibn abdil muttalib mu commencé di wax loolu xam nga loolu am na beneen affaire bu ci nekk mooy de toute façon yéefar yi yonent bi aleyhi salaatu salaam mooy mooy seen première cible mooy yow ñi mu àndal ñu bari daw nañu mu jëm ci ut ci leen ba pare di di décliner identité di wax ki mu doon loolu loolu loolu loolu njàmbaar féetewu ko kaw di wax ki mu doon naan ana ibnu abdil mu anal nabiyyu maay yonent bi alayhi salaatu wassalaam laa kalib amul wax lu dul dëgg ci loolu ana man ibnu abdil muttalib te moom la ko arab yi gënoon a xamee mooy dañ ko wax ibnu abdil muttalib lu bari parce que mooy maamam ju siiw jooju di abdul muttalib shayba waaw na muy wax loolu falam yabqa ma'ahu desul ak moom illaa arba'atu nafar lu dul ñeenti nit thalathatun ñett ñi min bani hashim wa rajulun min ghayrihim mu ne ñett ñi ñeenta des ak moom waaw ñeenti personne kese moo des ak moom mu ne ñett ñi ci waa banu hashim la bokk mooy ci famille ak koo xam ne benn góor boo xam ne ci ñeneen ñi lañ bokk mooy bokkuñ ci ñoom ah, ñu ne léegi mel ni léegi nag mu wax alxakam ibnu Utayba mu wax ñett ñooñu bokk ci banu Haashim ak keneen ki mooy kan mu ne Ali mooy Asadullahi al-Ghalib Ali ibn Abi Taalib radiyallahu ta'ala anhu mu ne moom la wal Abbaas ibn Abdil Muttalib moom lañ gisoon euh, nettaleen ci jotaay bi weesu waaw ibn Haashim ibn Abdi Manaaf muy seydna al abbas ibn abdil muttalib bayna nekk ñoom ñaar ñoo nekkoon ci kanamu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ak mu ne wa abu sufyan ibn al xaaris wa abu sufyan ibn al xaaris yi aaxidun bil inaan mu kanta abu sufyan ibn al xaaris tamit ci la woon moo doon ñetteel moo téewoon bokk fas wi moo téewoon ci fas wi kii bi berkell léegi keneen ki kon ñetti yaa wax seydna ali la wax seydna al abbas ibn abdul muttalib ak euh, seydna abu sufyan ibn al xaarisi radiyallahu ta'ala anhu mu ne wabnu mas'ud min al janib al aysar kantaa keneen ki nga xam ne bokkul ci ñoom ndax bokkul ci banu hashim mooy seydna abdallah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ibn ummi abdin radiyallahu taala anhu wa an ummiha riwaaye boobu moom mooy njëkk première wax bi ne ñii la ñii la mooy ñeent lañ même bu dee riwaaye bi dese naa wér ndax mursal la waaw léegi nag euh, mu des mu am beneen wax boo xam ne dana noonu non non non nekkul woon ñii kese ah ñii rek desuñu fa woon am na ñeneen ñeneen ñoom ñooy ñan mu ne euh, ba léegi imaam alxaafiz raxmatullah aley mu ne warawa tirmidi imaamu tirmidi raxmatullah mooy kan abu isa muhammad ibn ibn sawrata ibn sawrata tirmidi min xadiis ibnu Umar mu jële ci xadiis Seydina Abdallah ibnu Umar bi isnaadin xasanin ci sanad boo xam ne bu xasan la qaala waaw mu ne nee na mooy kon càllale bii moo gën a dëgër bële mu ne laqad ra'aytunaa yawma xunayn wa inna an-naasa la muwalliin wa maa ma'a rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam mi'atu rajul waaw seydina abdallah ibn umar ibn alxataabi al adawi radiallahu taala anhu mu ne gis nañ suñu bopp bésub xuneyn xareb xuneyn wa inna naasa la muwallin te nit ñi seen xaal mooy ñu ngay wan a gannaaw waaw mooy ba leen waa hawazin ratatateer rashaqohum min nebl waaw léegi mu ne nit ñaa nga xaalu nit ñi mooy ñu ngay wan a gannaaw di daw wa ma maa rasulillahi sallallahu salaam ma fa desoon ba nit ñi dawee ña nekkoon ak moom matuñu san matuñu san gis nga kon mooy matuñu san bu ko waxee mooy ëpp nañu kat de toute façon bu doon kat lañu du fi nekk naan matuñu san mooy leer na ko ne daal ñii bari nañu bari mooy matuñu cent daal seenu bari waaye warul ëpp cent moom Seydina Abdallah ibn Umar euh, al athari radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne wa rawaa ahmadu walxaakimu min xadiisi abdirahman ibni abdillahi ibni mas'ud an mu ne wa rawaa wa rawaa soloona ahmadu muy imaamu ahmad ibn muhammad ibn hambal di boroomu ngiiru hambali rahmatullah ala aljamii walxaakim di imaam alxaakim abu abdillah an-naysaabuuri rahmatullahi alayhi sëriñu kan imaam albayhaqi rahmatullah alayhi di taalibi alxaakim imaam ahmad alxaakim ahmad waaw waaw ah, muy abu ahmad bo abu ahmad abu ahmad moom mii mooy abu abdillah mi an-Naysaburi mi nax boroom boroom lan ban téere la bind bu siiw bind na yeneen mais ban mu siiw mooy ban al-Mustadrak bi mu def di dab dabaatal ala saxiixayni ci saxiixayni moom ci xadiisu Abdurrahman ibn Abdillah ibn Mas'ud muy surtout kan muy doomi mu jële ci xadiisu abdirahman di doomi abdullah ibn mas'ud an abihi muy nettali di jële ci baayam annahu qaala ken kuntu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yawma hunayn fa walla anhu an-naas wa wasabtu wa sabata ma'ahu thamaanuuna rajulan min al-muhaajiriina wal ansaar waaw mu ne fa kunna ala aqnaamina walam nuwallihim ad-dubur wa hum alladhina anzala allah alayhim as-sakina waaw kon seydna abdallah ibn mas'ud ibn ummi abdir radiyallahu anhuma mu ne nekkoon naa ak ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bésub Xunayn mooy xareb Xunayn waxoon nañ la buñ ne yow bu du jour nii kese moo tax mooy xare ya fay xew moo tax moo tax arab yi naan ayyaamul arab loolu du les jours des arabes non non mooy xare yi doon xew diggante arab yi loolu la ñuy tudde ayyaamul arab voilà mooy wa yawma hunaynin bu ko alxuraan waxee waaw yawmal taqal jamaan bu ko waxee lool mooy du mooy bésub xare yi voilà xareb Hunayn mu ne fekke woon nekkoon naa ko alayhi wassalaam mu ne fa walla anhu naas nit ñi daal di koy won gannaaw daal di daw mooy ba mbir ma xewee xam nañ li ko waral mooy wakaanat hawazinu rumat li seydina albara ibn azib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa daal wax <coughs> mu ne nag mu ne <laughs> mu ne kantaa ñun moom ñuy woon jëm jëm ci kanam waaw mooy ibn mas'ud ak ñi fa woon waaw te ñoom nee na te wanuñ leen gannaaw dawuñu ñun ña fa woon mu ne te ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom la suñu boroom wàcce ak dal ci ñoom mooy nga dawloon loolu insha allah li dal goog muy wax mooy li aaya bi wax dinañ ci ñëw insha allah ci e, e, li nga xam ne mooy e, aaya bi wax ci yawma Hunayn insha allah dinañ ci ñëw ci suuratu tawba dinañ ci ñëw insha léegi nga ne ma mais fii li tax ngay cité lii mooy dañuy ñaata lañu yow waaw léegi waxagoo ñaata ma ne la xaaral bul yàkkamti imaam ibn Mas'ud daal dina koy tudd mu ne mu ne lan la wax tudd na ko wa saba wala ko <clears throat> wa sabata voilà loolu dama koo suti voilà dane kuntu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa walla anhu an wa thabata ma'ahu thamanuuna rajulan min al muhaajiriina wal ansaar voilà moom dane quatre-vingts personnes ñoo desoon ñoo taxawoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa bokk ci muhaajiruuna yi ñi jóge Makka gàddaay ak ñi nga xam ne ñooy waa lansaar bi waa Aws ak waa Xasraj ak seeni alliés ñi nga xam ne ñoom ñoo tuub ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne quatre-vingts lañu woon xam nga lii mooy da ngay gis ne lii wutewul li imaam Ibn Omar wax ndax imaam Abdallah Ibn Omar da ne matuñu sang waaw ña desoon matuñu sang kii ne quatre mooy amul différence amul benn différence <clears throat> moo tax imaam alxaafis bu mu tuddee lii rahmatullah mu ne hada la yuxaalifu xadiis ibn Umar fa innahu nafa an yakunu mi'a wa ibnu Mas'ud athbata annahum kaanu mu ne lii wutewul <clears throat> du loo xam ne day dàq waxu Seydina Abdullah ibn Umar bi njëkk gi ne matuñu cent ndax moom dane matuñu cent kanta Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu daal saxal ne ñoom sa quatre-vingts lañu léegi mu ne moom ba imaam lool kon lool mooy ñaateelu wax ñetteel bu jëkk bi mooy bi nekk inda musannaf ibn abi shayba rahmatullah alayhi mu ne kaat lañu wax bi muy riwaay imaam at-Tirmidhi mu jële ko ci Abdullah ibn Umar bi isnaadin hasanin selon imaam al ibn Hajar mu ne foofu rahmatullah mu ne foofu ñaata matuñu saan beneen bi troisième wax bi muy riwaaye imaamu ahmad ak imaam alxaakim buñ jëlee ci seydna abdullah ibn mas'ud mu ne quatre-vingts lañ woon voilà léegi quatrième bi imaam alxaafiz mu ne wa amma ma dakarahu an-nawawi fi sharxi rahmatullah alayhi fi sharxi muslim mooy al imaam abul xuseyn muslim ibn al-hajjaaj annahu sabata ma'ahu ithnaa ashara rajulan fa ka'annahu axadahu mimma dakarahu ibn isxaaq fi xadiisihi annahu sabata maahu après du cité ñan la mu ne kantaa wax mooy am xam ne mën nañ ko tudde ñeenteelu wax mu ne kantaa li imaam an di al imaam Sharaf an rahmatullah alayhi ash-Shafi'iyu boroom xam-xam bu yaatu boobu boroom al-Majmu' boroom sharh al-Minhaj ci Sahih imaamu Muslim ibn al-Hajjaj boroom al-Arba'in an-Nawawiyya waaye boroom Riyâdous-Sâlihîne ak téere yu am solo yoo yële ak boroom ar-Rawda yi téere yu rëy yooyu te yéemee laa <laughs> mu ne kantaa moom li mu tudd bi muy shara saxiixu Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi këne yonent mi alayhi salaatu wa salaam en fait douze fa desoon mu ne lool dafa niru ne dafa mel ni dafa mooy lim jële ci Seydina mooy li imaam Ibn Ishaq dafa mel ni ci li imaam Ibn Ishaq su tudd ci xadiisam bi ne ñii yoo fa sax foofu la ko jële voilà léegi <clears throat> ndax imaam Ibn Ishaq rahmatullah alayhi dane bi bi déroute bi amee en fait imaam Ibn Ishaq li mu wax dane eh, xoolal bi mu mooy xadis bi ñu gisoon bu Seydina Jaabir bi bi mu ne ah, fa haddathani Aasim ibn Umar ibn Qataada ibn Nu'maan an an Abdurrahmaan ibn Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haraam an abiihi Jaabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anil jamii' annahu qaala lamma istaqbalna lamma istaqbalna waadi Hunaynin hadarna fii waadin min awdiyati Tihaama ajwaf mooy xadis boobu naan bi ñu dëgmalee agsi xuroo Xunayn dañoo jël pant bi mu nekk xur woo xam ne nag wu yaatu la waaw ci ci bokk ci xuru tihaama yi mu ne bi ñuy wàcc rek fekk fi amaayati subhi fekk suba gi leerul bu baax lëndëm gi ak suba gi ñoo jaxasoo mais leerul exactement suba gi leerul ba leer nañ nee na bi ñuy kii rek ci lañu gaay ndeke dañu laqatu ci biir shi'ab yi xur yi ak yooyu ci biir xur yi foofu ak côté yi ak yu sew yi foofu madayiqi yi naka lañ agsi rek ñu daal di ñuy song nit ñi daw dëgëral seen tànk di daw laa yalwi ahadun ala ahad kenn faalewul kenn nee na yonent mi alei satu selaam tourne naan ayyuhanna ayna ayyuhannaas halumu ilayya ana rasulullah ana muhammad ibn abdillah sallallahu alayhi wa gisoon nañ lool léegi nag foofu bi imaam ibn Isxaaq ci xadiis boobu noonu Seydina Jaabir mu ne daf cee boole ne mu ne fala shay'a mooy bi xam nga ba fii ñëwoon nañu fala shay'a waaye bi yonent mi alayhi salaatu salaam mais wooteem gi daanaka kenn dégg ko xamalatil ibilu ba'duha ala ba'd waay waay war kii géléem ya warante nañu nit ñaa ngay daw rëg raj raj raj log geeg waaw kërti kërti gi daw geeg yooyu yépp mu ne fantalaqa naas nit ñi daal di wane ginnaaw daw illaa annahu ba mu des ne baqiya ma rasulillahi sallallahu alayhi wa min al muhaajirina wal wa ahlu beyte imaam a ibn isxaaq mooy riwaaya imaam mooy imaam seydina jaabir mooy wax bu imaam ibn isxaaq mooy gis nañ càllale bi mu ne bi nit ñi dawee sauf que ñi daw sauf desoon na ak moom alayhi salaatu wassalaam benn mbooloo bokk ci muhaajiruuna yi moo ñu jóge Makka tal mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takrima daldi gàddaay ci Medina ñooñu ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mooy muhaajiruuna yi mu ne wal ansaar mooy mbooloo mi daje mi fa des ak moom mooy am na ci muhaajiruuna yi ak lansaar yi lañ composé wa ahlu bayti ak waa këram loolu waxoon nañ la biñ koy tudd tuddoon si tuddoon nañ ni ci lañ ne woon loolu zikrul xaasi ba'dal aam tudd li nga xam ne mooy dafa jagoo ginnaaw bi ñu tuddee lu général li ndax lan ndax kat mooy ahlu baytihi minal muhaajiriin voilà léegi mu ne wa fii man sabata ma'ahu minal muhaajiriin Abu Bakr waaw sayyidina wa Umar wa min ahli baytihi Ali ibn Abi Talib wal Abbaas ibn Abdil Muttalib wa Abu Sufyaan ibn al Haaris wa ibnuhu wal Fadl ibn Abbaas wa Rabi'a ibn al Haaris wa Usaama ibn Zayd wa Ayman ibn Ubayd qutila yawma'idin mooy imaam Ibn Ishaq ci càllale boobu kon imaam Jaabir ne te bokk na ñi desoon ak moom yonent bi alayhi salaatu muy mbooloo moom ma la tuddal mu ne Abu Bakr Seydina Abu Bakr muy Abdallah Ibn Uthman Ibn Abi Quhaafa awwalu awwalu man aamana bi sayyidi rijaal ba'da da'wati waaw yonent bi alayhi salaatu wootee mooy ki ko njëkk a gëm ci góor ñi. ginnaaw sayyidatu Khadija radiyallahu ta'ala anhu ak ci ndaw ji sayyidina Ali ak ñoom sayyid ci ñi nga xam ne ay mawaali lañ mooy sayyidina ki nga xam ne mooy eh, Zayd ibn Haarisa ci jaam yi ñoom sayyidina Bilaal ibn Rabah al-mu'adhdhin al-Qurashi mawlaahu radiyallahu ta'ala anil jami' mu ne kon sayyidina Abu Bakar bokkoon na ca ña resté woon ci wetu yonent bi alayhi bi nit ñi dawe wa Omar ak Seydina Omar al-Faaruq Abu Hafs eh, eh, rajul fil islaam ba'da Abi Bakr radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa voilà mu ne tamit desoon na mooy ci muhaajiruuna yi mooy kon daf wa fii man ci bokk na ña fa desoon ak moom minal Abu Bakr wa Omar mooy da leen a mais kon mooy day sous-entendre ne am na ñeneen mooy dalaa cité ne ñoom mu ña fa desoon am mbooloo la ci muhaajiruun ak lansaar yi léegi ci muhaajiruun parmi ñoom mu cité ña fa gën a màgg muy Seydina Abu Bakar ak Seydina Omar bien sûr ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa mu ne wa min ahli baytihi Ali ibn Abi Talib wal mu ne ci waa këram nag waxoon na la ñooñu ci muhaajiruun lañ bokk mais dañ leen di jagle dañ leen a defal ab jagle moo tax même bu ñuy julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam da ngay gis eh, allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa mooy waa këram waaw mooy ñi nga xam ne alu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa kon mu ne bokk na ci waa këram wa min ahli baytihi ña fa desoon ali ibn abi taalib tuddoon nañ ko sànq ci riwaaya imaam ibn abi shayba bi tuddoon na ko bu alxakam ibn utayba rahmatullah an iljamii mu ne ali ibn abi taalib te mooy asadullah algaalib ali ibn abi taalib wal abbaas mooy ibn abdilmutalib mooy ibn abdilmutalib ibn hisham ibn abd ibn haashim bokk abdilmutalib ibn haashim ibn abdi manaaf radiyallahu taala anhu muy <coughs> muy seydina al abbaas abul fadli moo noon dàkkante la moom gisoon nañu tarjama ibn abdul muttalib wa abu sufiyaana ibn al xaaris waaw mu ne ak abu sufiyaan ibnul xaarisi abu sufiyaan ibnul xaaris ibn abdil muttalib gisoon nañ ko sànk ci riwaaye bu njëkk wax bu njëkk bi ci riwaaye bu imaam abu bakr ibn abi shayba bi nga xam ne moo nekk ci musannafam bu alxakam ibnu alxakam ibnu utayba comme ni nga xamante ne noonu lanu ko tudde woon sànk léegi kon mu ne wabnuhu ak doomam muy abu sufiyaan ibnu alxaaris ak benn doomam mu ne wal Fadl ibn Abbas muy al Fadl ibn Abbas moom lañ doon dàkkantale Seyna al Abbas muy abul e, Fadli yaayam it ñu ko doon wax Ummul e, gisoon nañ ko mu ne wa al Harith ak Rabi'a ibn al Harith wa Usaama waaw ñii ñépp ci waa këru Yonent bi alayhi salaatu salaam wa Usaama ibn Zayd ak seydna Usaama ibn Zayd muy ibn Zayd ibn Haarisa nga ne ma wuy wuy seydna Zayd ibn Haarisa ma lool kay ñëwuma koo laaj seydna rien que jataay bii weesu rek bi ñu lay wax se discours seydna Abdullah ibn Rawaaha bi rek tudd nañ ko ghazwatu Mu'ta sariyatu Mu'ta foofu la faatoo bañ doon dajeek romain yi moo yoroon drapeau bi yonent ma lay saar saam ne in qutila Zayd fa Ja'farun wa in qutila jaafarun fa abdullah ibn rawaxata ala nnaas kon loolu tuddoon nañ ko ci jotaay bii weesu léegi kon mooy mooy jamono ji dundul mooy fekkoon na mu génn àddina ca Mu'ta kon doom ji muy Usaama ibn Zayd nga ne mais Usaama ibn Zayd moom nan la bokk ci waa kër yonent mi alayhi salaatu salaam ñu ne la da loolu xadis boobu <laughs> xadis boobu nañ ko gis sax ci Hunayn nii bi yonent bi alei saatu salaam di woolu lansaar yi ne buñ ma dikkal ludul lan ñoom rek après ñu ne ñu dajale ñu ne diw kat diw mi ci la diw moom ñun mu ne yéen ñépp a ngi fi mu ne waaw ndax yéen rek la mu ne waaw suuf ko diw moom suñu jaam la bu ñu goreeloon mooy mawla ndax xam nga mawla tu tuddoon nañu ko waxoon nañ façon firi yi muy nekk yi mu am mooy alliance mën a nekk par alliance boo xam ne bu dox diggante ay nit nga xam ne dañ naan ñii dañoo nekk mawlal mi mais ci wàllu xilfu ñeneen ñi am na ñoo xam ne ci wàllu euh, dañ laa goreel comme Seyna Bilal li dox diggante ak Seyna Abu Bakr as-Siddiq mi ko goreel waaw moo tax dañuy wax Bilal mawla Abu Bakr lool dañ koy wax lool euh, Ibn Rabah euh, léegi mu am boo xam ne bon affaire ngëm kii la euh, ci wàllu yooyu tuddoon nañ leen quoi jamono jooja waaw tuddoon nañ sax lu ëpp lii nii may wax ak côté islaam gi te léeg-léeg tamit kilifa gi dañ koy woowe mawla mawla li muy tekki yooyu mu am mawla ci wàllu l'islam waa joo xam ne moo la tuubal ak yu mel noonu yooyu cité woon nañ ko mais yàgg na loolu parce que foog naa ba ñuy gis tarjama Seydina na ibn Haarisa côté yooyu bu ma juumul côté yooyu lañ ko gisoon ak mawlaa li ñuy tekki yooyu gisoon nañ ko nga ne ma yonent ma lay saam ne ñu ne ko diw la suñu mawlaa la koo xam ne mooy bokkul ci ñun ci cosaan mais bokk na ci ñun par alliance wala par dañ koo goreel yonent ma lay saam ne mawlal qawmi minhum kooku noonu ku mel noonu ci bokk ci nit ñi ci ci ci benn askan ci ñoom la bokk waaw mooy koo xam ne par exemple moom njóobeen yee ko goreel mbokki jal jóob yi ñoo ko goreel kooku noonu jaam la woon bu ñu goreel kooku moom day bokk ci ñoom léegi bu ñuy woowati njóobeen yi naan njaboot ak njóobeen yi ñëw moom mën naa bokk ci ñoom ndax fa ndax mawlal qawmi minhum loolu moo tax boo ma nee eh, eh, eh, attends parce que Usaama ibn Zayd kat du yi dañ naan la si Qurashi la waaye mawlaahum voilà moo tax ñuy boo gisee boroom xam-xamu xadiis yi rahmatullah di préciser lool bu ñu waxee yu mel noonu ne diw comme ñu ne al-Adawi comme Zayd ibn Aslam xam nga Aslam Aslam ci boppam Seydina moo woon jaam boobu jaamu Seydina Omar boobu gisoon nañ bi ñuy gis tarjama Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu léegi nag goreel gum ko goreel boo tax dañ naan moom al-Adawi waaye mawlaahum mooy cosaanoowul ci ñoom waaw cosaanoowul ci ñoom ci waa Banu euh, bi Seydina Omar ibn al bi daal di bokk léegi kon dañ naan la wa Usaama ibn Zayd ak Seydina Usaama ibn Zayd Zayd ibn Haaritha ibn Sharaxil wala Sharaxbil ibn Sharaxil ñoom ñépp nag ay saxaaba la ñoom Allah Allah Allah Zayd ibn Haaritha Haaritha saxaaba la woon voilà am na sax ñu ne Sharaxil male saxaaba la woon tamit wa Ayman ibn Ubayd Ayman bi ana ma Ayman mooy kan ñene la ñii ñëpp gisaguñ ne Ayman dinañ gis tarjama même bu dee ne guddul ay man bii xam nga euh, kan moo fi déglu euh, nisaanu xawla rasul sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhunna wa ardaahunna wa anna bihinna wa ja'ala a'ali al-firdaws mathwaahunna wa ma'waahunna kan moo fe mooy ay man bii am na benn saxaabiya bu baax bu turam amoon ay man waaw léegi cinq secondes aywa wax waxal saxaabu bu jigéen boo xam boo xam ne turam am na ay man mooy loo xam ne mooy pas bi ci boppam mais dàkkantalam waaw dàkkantal mooy kunya tegal laqab fële du laqab laqab mooy surnom mooy titre kanta kunya waxoon naa la ko kunya mooy loo xam ne day am comme ay abu mooy li nga xam ne moom lañuy dàkkantal ab wa umm comme que jigéen na kon waxal umm ah kon umm ayman moom nag mooy yaayu kii voilà ayman ibnu ubayd muy ayman la tuddoon moom lañ ko doon dàkkantal naan umm ayman sinon baraka la tuddoon alxabashiya muy baraka barakatu barakatu waaw tur bo rafet na moo tax loolu waxoon nañ côté boobu <laughs> eh, loolu moo yéeme mooy eh, mbiru yonent bi alayhi salaatu salaam ni mu yéeme <laughs> te lool tuddoon nañ ko mooy xoolal yaay ji nim tudd waajur ji jigéen ji sayyidatuna Amina waaw eh, waajur bu góor yi nim tudd Abdallah kan moo ko doon nàmpal xalima waaw ci xalim lu xalima féminin wu xalim xalima ñu naan déet fan la ko yóbbu fan la ko doon nàmpale ci diraaru sand sand fan mooy sand félicité ak texe ak texe réussite léegi ñu naan déet ka ko doon ka ko toppatoo woon ginnaaw ba mu àndeek eh, waajuram mu jigéen doom dem Yasrib te tamu yoroon ay mbiram mooy kan mooy ki nga xam ne mooy baraka di ummu ayman baraka allah gis ki ko wër yëpp moom alayhi salaatu wassalaam allahu <laughs> <laughs> euh, kii nag baraka boobu moom mooy yaayu ayman te moom lañ ko doon dàkkale naan ummu ayman nekkoon mooy yaayu kan ki ñu tudd sànq ki ñu njëkk a tudd Seydina Usaama mais Seydina Usaama ibn Zayd doomi kan la mooy kii nii frère am la bu ñu bokkal bu mu bokkal yaay ne bokkuñ papa muy Ayman waaw muy ñoom ñépp ummu Ayman moo leen jur mu ne qutila yawma idin keroog lañ ko fàtta xadiis boo waxoon nañ la imaamu Ahmad ibnu Hanbal rahmatullah alayhi daal dina koy solo na ko noonu imaam al-Haythami tudd na ko ci Majma'u Zawaa'id mu ne rawaahu Ahmad wa Abu Ya'la wa rawaahu al-Bazzaar mu'taziran wa fiihi ibnu Isxaaq wa qad sarraha bi-samaa'i fii riwaayati Abii Ya'laa wa baqiyatu rijaalihi rijaalu saxiix mu ne moom Seydina imaam al-Haythami imaam imaam imaam boroom Majma'u Zawaa'id Zawaa'id imaam al-Haythami mu ne rawaahu Ahmad wa Abuu Ya'laa xadiis bi defoon nañ taxriij bi tamit semaine bee passé mu ne rawaahu soloona ko ahmadu wa abu ya'la ak imaamu ya'la wa rawaahu al-Bazzaar bi sayna abu bakr al-Bazzaar moomi soloona ko muxtasaran ci loo xam ne lu ñu tënk la lu mu tënk la wa fiihi mu ne nekk na ci càllale bi ibn Isxaaq di Muhammad ibn Isxaaq ibn Yasaar rahmatullahi alayhi wa an abi mu ne waqad sarraxa bisamaa'i fi riwaayati abi Ya'la mu ne ci riwaaya bu Ya'la leeral na ne dañ koo nettali moom lañ am ci riwaayu imaam eh, Ibn Hisham bi tamit fa haddathani la Haasim ibn Umar li mu ne li des ci càllaleem bi li góor ñooñu mu ne noonu rijaalu saxiix góor yi nekk ci saxiix bi la kon loolu gis nga ah léegi kon mu des moo tax mu ne imaam al-Hafiz ne imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi ne douze dafa mel ni mu ngi ko jële ci ñi imaam ibn Isaaq tudd nii mooy ñu tudd nii voilà voilà léegi mu ne léegi nga ne ko mais xaaral nga ne ma eh, eh, eh, man nga compter parce que douze la imaam an-Nawawi wax imaam al-Hafiz na rahmatullah alayhi dafa mel ni da ko jële ci imaam ibn Isaaq wax loolu la totalisé boole ci ñeneen ñu ne la xaaral xoola imaam ibn Isaaq li bo fii man sabata ma'ahu min al-muhajir Abu Bakr saydna Abu Bakr wa Umar saydna ak waa ali ibn abi taalib trois seydna abbaas ibn abdil muttalib yi muy quatre abu sufyaan ibn al haaris cinq muy six ak al abbaas seydna al fadl abbaas muy sept arabiya ibn al muy huit usaama ibn zayd muy lan muy neuf wa ayman ibn ubayd muy dix ah. kon kon ana ana ana ana bi mu ne waqad taqaddama dhikru ibn Mas'ud fi mursali al-Hakim fa haa'ulaa'i ashra hein mu ne te jo euh, euh, euh, ci mursalu alxaakim bi jooy mooy alxakam ibn Utayba mu ne foofu gisoon nañu këne foofu imaam ibn Mas'ud boole woon na ko ci waaw kon mu ne loolu boo ko boolee muy diis non ñun diis lañ compter Seydina Abu Bakar Seydina Omar Seydina Ali Seydina Abu Sufyan ibn al-Harith ak doomam al-Fadl ibn Abbas Rabi' ibn al-Harith Usama ibn Zayd Ayman loolu diis la boo ci boolee kon Ibn Mas'ud fële muy naata muy onze voilà sauf que loolu lañ am ñun boo compter ñun loolu lañ am sof que imaam al-Hafiz rahmatullah alayhi moom ci Fathul Bari bi muy compter nii la compter dane dafa mel ni fa annahu dafa mel ni imaam an-Nawawi mu ngi jële lii ci waxu imaam Ibn Sa'd bi ci xadiisam bi mu ne des naag yonent mi aleyhi salaam al wa Abu Sufyaan ibn al wa axuuhu Rabi'a wa axuuhu Rabi'a ibn al ak frère bi di Rabi'a ibn al Haaris ak kan mu ne wa Usaama muy six ibn Zayd wa axuuhu min ummihi Ayman ibn ummi Ayman muy set wa minal muhajirin abu bakr wa umar mooy bu dee moom li mu continuer fu la sauf que riwaaya bu ibni hisham bi wabnuhu abu sufyan bi tudde abu sufyan dane wabnuhu ak doomam looloo tax mu nekk di sinon kon da doon nekk neuf comme li imam al-hafiz ibn hajar wax bien sûr léegi mu ne te mursalu al-hakam ibn utayb bu al-hakim bi di al-hakam ibn utayb ba gisoon nañ ne sayyidna abdullah ibn mas'ud ci la woon muy dix voilà ba pare mu ne te rot na ci xaaj ci way boo xam ne seydna al abbas moo ko moo ko way këni ñi desoon keroog diis lañu imaam alxaafis nag kon lool mooy wax yi kon am nañu ne premier wax këni non quatre rek lañoon waaw ñett ñi ci banu haashim muy seydna ali seydna al abbas abu sufyaan ibn xaaris ak ibn mas'ud te loolu ki wasolo mooy imaam alxaakim ibn abi shayba voilà euh, euh, ci alxakam ibn Utayba deuxième mooy waxu imaam imaam at solo ji imaam ibn Umar di sanad boo xam ne imaam al-Hafiz ibn Hajar nee na wér foofu mu ne matuñu cent troisième bi imaam al-Hakim ak imaam al-Hakim ñoo ko solo ji imaam Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu mu ne quatre-vingts lañu woon trois quatrième bi mu ne imaam an-Nawawi nee na douze lañu mu ne lool nag dafa mel du ko jël fii léegi nag mu des nan la remplir ñu ci des mais imaam al-Hafiz ne nag dix bi daa mel ni ñoo gën a wér moo tax bi mu waxee tudd ne dix yi mooy bi mu tuddee ñi imaam Ibn Ishaq wax après da cee boole li al-Hakam ibn Utayba wax tam nekk ci musannafu imaam Ibn Abi Shayba rahmatullah alayhi ba pare mu renforcer ko benn ñaari bayt yoo xam ne kii moo ko def imaam al abbas ibn abdul muttalib nee na moom imaam al xaakim que ne foofu day wane ne dafa wax ne diis lañu woon mu ne wala alla hada huwa sabtu mu ne moom imaam al xaafis amaane lii mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër te mooy li sax voilà léegi nag mel dang na ko waa attends euh, waa kon euh, Seydina Abdullah ibn Umar mi nekk ñoom moom ñi moom matuñ san ñi kay nekk imaam Seydina Abdullah ibn Mas'ud ne quatre-vingts mu ne képp waman zaada ala dhalika yakunu ajila fi ruju'i fa adda fi man lam yanhaz fa adda fi mu ne amaana ku yokk ci diis yi hein mooy dafa gaaw bi mu dellusee bi mu mooy ñoo dañu gaaw a dellu ñeneen ñi ci boole dañu gaaw a dellu si sinon à diis lañu woon voilà voilà léegi kon am na sax euh, Zubayr ibn Bakar tudd na yeneen mais yoo xamante ne sanad yi wéruñ quoi ne ñeneen des nañu tudd ñu bari waaye léegi euh, euh, incha allah lii mooy wax yi am ci ñaataa fa desoon imaam alxaafis moom dafa dëgëral ne xanaa anaana li gën a dëgër mooy diis yi waaw boo gisee kon nag mu ne ñeneen ñi mais sauf que bu dee dañu ne dañoo teel ñëw ñu daal di leen ciy boole wax ji mooy Seydina Abdullah ibn Mas'ud moom fa la desoon selon riwaaye yi moom dañ naan calawoon allahumma ndax ah, ah, xanaa nga ne bële mursal imaam Ibn Abi Shayba bi moom moo ko boole foofu ci bu bi foofu moom dane wa thabata ma'ahu foofu quatre ñoo fa des loolu mooy problème bi mooy moom ma fa des kay xam ne quatre-vingts des na fa. mooy naka la mën a nekke ne gaa yi dañoo teel a ñëw moo tax moo tax loolu amaana mooy li nga xam ne mooy xaw a indi lënt lënt ci waxu imaam alxaafiz bi ibn xajar sinon waxam boobu tamit mën na jar na bàyyi xel imaam alxaafiz ibn xajar raxmatullaahi alayhi wala mu jàpp ne imaam ibn mas'ud eh, dafa bokk ci ñi teel a léegi bi mu compter ñooñ mat quatre-vingts voilà sinon waxam bi day junjur day wane ne moom ñooñ quatre-vingts lañu woon wallahu taala alam en tout cas daal liñ mën a xam mooy kon mooy am na ñoo xam ne ñoom ay figures yu ñu xam la ñoo xam ne desoon nañu muy Seynal Abbas leer na ndax moo téye woon lan li nga xam ne mooy laxaabu kii bi laxaabu euh, euh, euh, berkele bi Abu Sufyan ibn al-Harith tamit moom bougéwul woon moo tax sax am na riwaay boo xam ne yonent mi aleyhi salaatu salaam dane kii kan la <coughs> bi affaire bi taree noonu gaa yi daw ju bari mu gis euh, euh, Abu Sufyaan nekk ci ci berkelle bi téeku mu ne ko kii kan la mu ne ko man la sa doomu kii bi euh, ibnu ummik man la sa doomi yaay bi waaye nga ne ma eh, eh, eh. nga ne ma kii kii kii kii nan la nekk doomu yaayam nan la nekk doomu yaay moom doomu baay te xam la waaw do Abu Sufyaan du doomu ba du du du du du euh, ami eh, kii <laughs> jurul ko waaw ki ko jur mooy ki nga xamante ne mooy eh, eh, mooy jurul kii bokk jurul Abu Sufyaan léegi kon nan la mën a wax yonent bi alayhi salaam ne ko sa doomi ba yaay bi la dañ naan le non parce que Abu Sufyan bii dafa nàmpandoo ak yonent mi aleyhi salaatu wasalaam waaw mooy ki mu ci jublu kon mooy Halimatu Sa'diya mi leen bokk nàmpal kene mooy ñoom ñoo bokk ñoo bokk nàmp te ki la nàmpal day nekk ndey ci yow lool moo tax mu ne ko man la sa doomu sa doomu nday bi muy Halima as-Sa'diya radiyallahu taala anha wa ardaaha voilà léegi kon léegi nag lan moo des mooy e, fii ñan lañ gisagul woon lo fan fii ñan lañ gisagul woon ñu def seen tarjama looloo ci des e, mooy al-Fadl ibn Abbas al-Fadl moom gisaguñu ko woon kon incha dinañu ko gis waaye e, am na ñoo xam ne ker sama xel dem na ci ñoom que ne ñoom gisuñu leen te nañ leen tudd eh. tomba seen tur ni waxuma ñuñ wax léegi nii de am na ci jataay yi weesu ñoo xam ne dañ leen tudd mais defuñu seen seen tarjama waaw waaye loolu insha allah dinañ ko dina vérifier waat ñoon ñan la parce que bi ma dégluwaatee affaire yi leer am na ñoo xam ne ma ne ñii defuñ leen dañu leen a dañu leen a tudd saa def seen tarjama en cas fii comme ñi imam ni sax tudd kon ne ñoo fa desoon mooy bu dee Seydina Abu Bakar radiyallahu gisoon nañ ko Seydina Omar gisoon nañu ko wu ak kan Seydina Ali ibn Abi moom it gisoon nañu d'ailleurs moom lañ jëkk gis waaw Seydina Ali ibn Abi Taalib lañ jëkk gis après Sayyidatu Xadiija radiyallahu ta'ala anha te Sayyidatu Xadiija nag bañ ko defee foog naa defoon nañ Sayyidatu ya ak ñooñu après ñu bàyyi ne noo jigéen ñi comme que defoon nañ leen nañ bax voilà ak Seydina Abbaas defoon nañ ko Ibn Abdul Muttalib Seydina Abu Sufyaan defoon nañ ko léegi al Fadl ibn Abbaas nag defuñu ko woon ak Rabi'a ibn al-Harith Usaama Seydina Usaama defoon nañ ko ay manit defuguñu ko kon ñii ñoom lañuy gis insha allahu taala ci jotaay bii di ñëw ñu def seen tarjama buñ ko defee nag daldi àgg na comme que gis nañ léegi mbir mi ña fa desoon léegi bi yonent mi alei saatu salaam woo waxee Seydina al mu woote ak moom bi mu wàccee ci Baghlad bi gis nañ lam doon wax waaye nan la def ak nan la jullit ñi naka bam leen woowee nan lañu retourné waate loolu yépp incha allah lañuy gis après buñ defee tarjamaay ñii ñu tudd incha allahu taala allahu taala alam wa sallallahu wa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in